alam tara ila alladina qiila lahum kuffuu aydiyakum wa aqiimu alsalata wa aatu alzakata falamma kutiba calayhim alqitaalu ida fariqun minhum yaxshawna annaasa ka xashyati illahi aw ashadda xashya wa qaaluu rabbana lima katabta calayna alqitaala lawlaa axartana ila ajalin qaribin qul mataacu dunya qul mataacu dunya qalilu wal axiratu xayrun wala tuzlamuuna fatila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne nii mooy ci laayab juróom-ñaar fukk bi ak juróom-ñaar mu ne alam tara moo yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ndax gisuloo gisug yéeme xool jëme ilaa jëme ci ñi nga xamante ñi nga ilaa jëme yi alladina ci yi nga xamante ne nii qiila dañ leen a wax lahum ne leen kuffu waydiyakum yéen téye leen seen loxo rek mooy dugaluñ leen xare yéen nekk la yéen daal liñ leen digal mooy lii nii waaqimu salaa yéen daal li ñu leen digal mooy taxawal leen julli ji yi ñu farataal ci seen kaw wa aatu zaka te ngeen di joxe zakat ci seen alal yi loolu daal lañ leen digal mooy nekk leen ci loolu kàntaa xare bi ngeen di laaj naan boroom bi daal di ñu way borom bi ak a neexoon nga def ñu daal di xare daal ñu bi def ñu war a xare suñuy noon léegi nag ñu wax leen lii falam maa kutiba kantaan ak ba nga xam ne lañ doon laaj léegi nag ginnaaw <laughs> bi ci lañ leen ko farataal ne leen nag léegi nag ay wa alayhim ci seen kaw farataal leen alqitaalu xare ida fariqun nga gis benn mbooloo minhum te ña ko doon laajkat naan xare xare day waroon naa xew hoo borom bi bu ñu joxoon digal wallahi kon taxawal nañ jihaad ji bu yàgg borom ñu ne leen yi nekk leen ci taxawal julleeg joxe zakat rek léegi nag ba nga xam ne ca kanam léegi borom ba lañ doon ñaan mu defal leen ko nag ne leen léegi nag xare ñaare nga gis benn mbooloo ci ñoom yaxshawna naas ñu ragal ñi nga xam ne ñooy yéefér yi ragal yéefér yi waaye yow ñañ doon wax kan naan ak a gaaw waay way boroom dina gaaw nga may ñu ñu xareek ñoom léegi ñu ragal leen ka xashiyatillah mel ni ni ñu ragale yàlla <laughs> mooy ñooñu kon ragal nañ <laughs> voilà ragal yéefér yi comme ni nga xam ne noonu la ñu ragale seen borom aw ashadda xashya walla sax yéefér yi lañ gën a ragal ko seen boroom wala yaasu billah lii moom yasi naafiq la waqaalu ñu naan rabbana i yow suñu borom li ma katabta alayna alqital léegi nag yemuñ ci ci ci tiit googu rek ba pare nag ñuy protester te ñoo ko doon ñaan naan rabbana i yow suñu boroom li ma katabta alayna alqital moo lan moo tax ngay farataal ji suñu kaw borom bi nag mënoon bàyyi noonu kese ah jàmm gënoon moo lan moo tax ngay farataal suñu kaw alqitaal xare oh, lawlaa axartanaa waay waay aka neexoon waaye nga yéexi ñu daal ilaa ajalin qarib bali nga xamante ne daal mooy dëxal boo xam ne bu bu bu jege la mooy daal mooy ñoom daal mooy saabu <laughs> lañ doon ñaan ñu defal leen ko ñu ne noos pare bu ñu quoi ah yàlla waxuñ la woon nii manoon ngaa xaar rek ba ci kanama ah. ah qul wax leen nag yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mataa'u dunya gis nga poñetu àddina mu doyadi nii li ngeen fiy bànneexoo di ci be di ci bége fii nii na ngeen yëg ne loolu xaliilun lu néew la boo ko comparé lii may wax wal aaxiratu dëgg-dëgg nag alaaxiratu ñu ngi ko doon wax ci jataay yee weesu xayrun moo gën de li man ittaqa waaye gën ci ñan alaaxira gënul ci ñëpp de moo gën waaye ngir ñi nga xam ne dañoo ragaloon seen borom tabaaraka wa di moytu li nga xam ne mooy tereem yi nga xamante ne ni moom la leen di tere moom moomu yooyu de noonu moo gën ci ñoom wala tuzlamuna fatila te kenn du leen tooñ lu toll ni loolu li ñu la waxoon mooy ci fatil comme li nga xam ne rek boo moxoñee sa loxo bu dee daa am quelque tilim tilim loolu li nga xam ne moo ciy génn lu sewe noonu wala rek la nga xam ne mooy nekk ca tàndarma ja kon nag mu ngi noonu mu ne lu toll noonu sax kenn du leen ko wàññil te kenn du leen ci tooñ lii nii am na ci yenn boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñuy nettali ay nettali yoo xamante ne même bu dee yenn yi ñenn ñi dañ naan sanad yi daal dinay dëgër waaye loolu naan lenn ci saxaaba yi la woon bi nga xamante ne nii ci la ñu nekk Makka waa Makka di leen sonal nag léegi nag muy Quraysh yéefér yi léegi nag ñu doon ñaan bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko waaye kañ nga ñuy jox ndigal ñu xaret gaa yi parce que nag noggoto gi ñuy noggotu metti na yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan leen man kenn digaluma xeex yéen nekk leen ci li nga xamante ne nii rek moom lañ ñu digal muy jullee ki ay kii nii léegi nag bi ñu ñëwee Medina nii léegi nag suñu boroom xara farataal li nga xam ne xare nag gaa yi nag am ci ñoom pas ñëpp mais am ci ñoom ñoo xam ne ha seen fit yi commencé gis daal léegi ñu commencé di wax wax yi loolu nettali la boo xamante ne nii dañu koy nettali voilà ku mel ni ñoom al imaamul xaafid ibn Hajar rahmatullahi alayhi ñoom jàpp nañ ne bon càllale bi càllale bi quand même jayid voilà loolu du ñàkk ne am na ñoo xam ne daloon na leen ndax lan mooy bon ndax dee moo xaw a mel noonu waaye lii nii loolu bu amee am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne ñoo lii nii am misaal la boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala mooy misaal mu amoon la mooy comme ña nga xam ne ci waa banu israil ña nga xamante ni ñoo doon wax ibaat lana malikan nuqaatilu fi sabilillah ñoo doon wax yoneen seen yonente naan ko waayow ñaanal ñu sa borom mu daal di ñuy yebal utal ñu benn buur boo xamante ne nii comme ci suuratu euh, baqara léegi nag ku bu ko defee ñun ñu mën a xare nag ci yoonu yàlla quoi ak noon yi léegi nag fa lamma kutiba alayhimul qital ba nga xam ne nag gars yi bañ leen euh, mu ne leen inna allaha qad ba'atha lakum taaluuta malika borom bi defal na leen taalut mu nekk seen buur léegi nag gars yi ne waa non non non non non anna yakunu lahul mulk wa yow taalut fii nan la noon a nekk buur ci yor buur gi suñu kaw léegi te ñoo ko doon laaj ñoo doon laaj xare ñu ne ñooñu nag lay wax bi leen borom bi bindalee na leen léegi la ngeen doon ñaan defal naa leen ko ñoom ñu wane ginnaaw am mbooloo mu bari ci ñoom wane ginnaaw mu ne ñooñu lay wax waaye daal lu mu ci man di nekkee jombul tamit kene am na ñoo xam ne daloon na leen parce que loolu tamit day am voilà loolu day am waaye loolu cheminement la loon mooy début bi la woon ndax dañu doon commencer bi farataal loolu waaye loolu ñu néew la doon doon bu dee ne boobu noonu comme ni ko al imaamul xaakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daal di solowee ci sanat boo xamante ne nii kon mooy sanad bi isnaad bam nekk na loo xamante ne nii jayyid la de comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaamul bu al imaam al xaakim an-Naysaburi na ko noonu al imaam ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi daal di solo wallahu taala alam kon nag suñu boroom tabaraka wa taala ne mais ñoom ñooñu di daw dee banaan waayow boroom bi nag ah waaye boroom bi nag saay <laughs> ah lii daal waaye lii moom yoo lii moom mooy daal nga bàyyi woon ñu rek bu ko defee ñun daal ñun ñun ñun ñun ñun mel ni ñuy waxande seen biir quoi <laughs> di gisante naan ah saa waay ah borom bi daal moom li gënoon mooy daal moom mu bàyyi woon ñu rek yéexale affaire bi quoi ah saa daal noonu la ko borom bi waroon a doxalee suñu boroom nag ne. fa ay ne leen yëgal leen ginnaaw bi ñu leen waxee ne poñeetum àddina li ñu fiy dund après lu niiw la te allaaxira kat moo gën waaye ngir ñi ragal yàlla te kenn du leen wàññil seen jëf yu baax yañ doon jëf waaye bu ñu fendee lu wuteeg loolu it lu safaan kenn du leen ko wàññil de dinañ leen ko wan ne ay nama takkuunu wax leen ne ay nama takkuunu ñoom ñi daw xare nee leen fépp fu ngeen mën a nekk de yudrikumul mawt dee gi ngeen di daw de mooy rek comm te suuratu ah suuratul munaafiquun ah fa nga xam ne fa la doon waxee ne ne gaa yi yëg leen ne fu ngeen mën a dem rek dee moom dina leen fa dikkal voilà ay namaatakoonu fu ngeen mën a nekk rek yudrikumul mawt a yëg leen ne dee gi boroom bi bind ne moom ku nekk dina ko mos dina leen dab de walaw kuntum fii mu mushayyada même bu nee na ngeen nekk ci ay tata yoo xamante ne nii bien fortifié des des tata nekk des des forteresses bien fortifiées nekk ay njindi yoo xam ne yu baax yuñ leen dugal nga xam ay garde yépp di la wër ay dagak yépp na la dee de leer ne dee moom bu jotee dina la fekk foofu nga nekk wala wala ukantum même bu dee da ngeen a nekk fii buruujim mushayyada gis nga ca biddiw yu kawe ya te dëgër nekk ca kaw même bu dee foofu nga nekk kaddee ak si moom dina ko fekk foofu foofule wayin tusibhum te nag bu leen laajee bu leen laalee xasanatun yi nga xamante ne nii loo xam ne yiiw la yaqulu ñuy wax haadihi min indillah lii de moom ci borom bi tabaraka wa taala la jóge waaye ñii nii moo tax lenn ci borom xam yi ne non non fi wax sànk yépp naan am na même xadiisu kii boobu alxaakim boobu daa am ay daa am parce que am na ittirab iraab ñun nanguwuñ ne loolu noonu ci ci ci këne xadis boobu ñenn ñi naan dafa dafa xasan euh, kii bu jayid la loolu noo jàppuñu ko parce que dafa am ittirab voilà mooy xadis boobu noonu nekk ci mustadrak mooy ci ci ci ci dañu am ay wuute daal ci kàddu yi te loolu noonu mooy ne dara fii gis nga mooy ne ñii muy wax nii ñii ay ay ay naafiq lañu parce que naafiq yi ci boppam te waxoon nañ la gis nga bi ñuy gis suuratul anfaal bi suñu boroom naan naafiq yi keroog bi gaa yi dem badar ci laa la waxoon ne naafiq li li gën a siiw ñuy wax ñun sax des fois dañ ko doon wax que ne naafiq après badar la xew loolu loolu wérul voilà loolu gënu la dëggal naafiq ya laata badar amoon na mooy laata xare badar di am ndax loo tax suñu boroom ci suuratu euh, anfaal mu ne keroog bi ñuy dem Euh, xare Badar am na naafiq yi ñoo xam ne dañ doon wax di wax lii kon loolu day wane ne naafiq yi amoon nañu kon nag lii nii am ñu ne non noon ñii lii ñi ngeen fi wax nii yépp daral dëgërul gis nga borom bi ñii nii doon wax naan borom bi bindal waaye waay yoroon bi kutiba alayna al qital waay waaye borom bi ak a neexoon waaye nga daal di bind ci suñu kaw dogalal ñu xare ñooñu ñu ne ñii naafiq yi lañ parce que bi yonente mi alay satu salaam di door a ñëw am na ñoo xam ne dañoo dugg ci diine ji parce que le vent mooy mbooloo mu bari dañ doon tuub ñoom nag xamatuñu nu ñuy def comme que gëmuñu mais quand même mooy seen way mën a rafet te ñu mën a doxal seen commerce ak yooyu fokk ñu wane ni ñoom itam ay jullit lañu ñooñu avant Badar la woon façon yu mel noonu nag nga xam ne fu ñu nekk dañuy rëy laam nañ bëgg wan ne ñoom sax ñoo gën a sell le prophète alayhi salaatu wassalaam fii mu ne ñoo gën sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah te lépp ci seen laam nañ yi la yem façon yooyu ñoo doon wax naan borom bi waay waay non jël seen alal ndax ñu ñun ak muhaajiruuna yi benn nañ lañ non loolu borom bi da waroon a def ñu bind ci ñun dogal ñu ñu xare ñoom bés bu non bés boo ko dogaloon xare non gars yi dinañ problème léegi nag bi borom bi ne gars yi udina lilladina yuqaataluun bon jox nañ leen digal gars yi ñu doon xareeg yooyu te noonu mooy waa muhaajirun waaye kan moo leen di jàppale waa lansaar yi nga xam ne am nay naaféq yoo xam ne quelque naaféq yu ci bopp ñooñu ci boppam ñoo bëggatul woon nag waa affaire bi neexu leen ñoom ñooy wax yi voilà te loolu sax insha allah loolu mooy li nga xam ne nag mooy li gën a dëgër parce que wax yu mel nii ab saxaaba moom dépassé na di wax lii ba pare naan lan lan lañ doon wax naan in tusib wa in tusibhum bu leen laalee xasanatun yiiw yaqulu ñu naan haadihi min indillah lii de ci yàlla la jóge waaye waxuñu ko ngir sant wa in tusibhum sayyi'atun bu ñu leen jul bu leen laalee loo xam ne lu ñaaw la lu metti la ci seeni mbir yaqulu haadihi min indik ñu naan lii ci yonente bi alayhi salaatu salaam de la yow ci yow mii la jóge yonente bi alayhi lool salaam loolu saxaaba ni na ko wax kul waxal kullu min indillah lii lépp ci yàlla la jóge lu neex leeg lu naqari gaa yi nit ñi di naafiq yi laa yakaaduunu xawuñu sax yafqahuuna di comprendre tey xam xadiisaa li nga xam ne mooy kàddoog waxu alquran wallahu taala alam